بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل falaa tumaari fiihim illaa miraa'an zaahiran walaa tastafti fiihim minhum ahadaa kon suñu boroom di wax ci ñaar fukkeelu bi ak ñaar mu ne ñoom ñii doon dàggante seen mbir nag ak yéeféer sax xel séef nga leen a dégg ñu naan salaasatun naan mbooloo moomale naan jeunes yoo yële nga xamante ne nii ñooy ndaw yoo yële nekkoon ca biir xuntuma nga dégg seenub lim ñu cay wute ñenn ñi naan salaasatun ñett lañu woon raabi'uhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy xaj ba ñu àndaloon wa na nga dégg ñeneen ci ñoom balee gi di wax ne xamsatun bàyyi leen li ngeen njëkk a wax waa yéen ñi njëkk a wax yam ba des mooy ñoom de juróom lañu woon saadisuhum kaleen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba rajman bil ghaib suñu boroom ne nag dañuy jàbbatu nii rek di wax ci kumpa loo xamante ne nii amuñu ci lu leen leer de dañuy tatone kese lii ci wax yi ñuy wax wa na di nga dégg beneen mbooloo ci ñoom ñu naan sabatun ñoom de juróom-ñaar lañu wa thaminuhum te ka nga xamante ne nii moo leen juróom-ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul suñu boroom ne waxal yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbi sama boroom de azza wa jalla a'lamu bi iddatihim mooy ki nga xam ne moo xam dëgg-dëgg seenub limta moo koy xamal ku ko neex moo tax mu ne maa ya'lamuhum xamuleen illaa qalil lu dul lu néew moo tax mawlaana ibnu Abbaas kom ni ñu ko waxe woon mu ne man ñu ñëw ñooñu ci laata set lañu walla juróom-ñaar lañu ñooñu boroom bi naan ñi ko xam bariwul man nag alhamdulillah kon mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma boole na ma ci te juróom ñaar lañu ñu boroom nag ne daal mbir yi wax yaa ngi falaatumaari ñaar yu njëkk yi moom ñépp xam nañ ne dëgërul moo tax boroom bi ne ne ñoom raj mam bil ghaybi rek lool moo tax daal boroom xam-xam yi ñi gën a lëngal dañii dañ ne juróom ñaar ñii ne juróom ñett léegi nag loolu mooy yi nga xam ne daal wax yi ci gàttal moo ci am qul suñu waram ne qul waxal ne leen wok falaatu maari fiihim mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi bu fi nekk di daggeekat discuter discuter yu metti fii fiihim ci waa ashaabul kahfi ñii de illaa miraan zaahira mooy yéeféer yi ci yahuud yi nga xam ne xamuñu ak ñi yor ñi nga xamante ne kercaan yi buñ ñëwee naan leen noonoo ñun ci suñu téere yi lii wa fi newoon lim bii wala lii wag lii wala naan la lii ak du lii la lële mu ne bu fi nekk di dàgganteeg ñoom de di dàggasanteeg ñoom di xuloo ak ñoom ak di xëccoo ci mbir yooyale illa miran zahira lu dul nga wax leen ci lii la ci borom bi wax mooy lu leer li muy dàgge goo xam ne gu leer la tutukkee ci alquran gi wala tastafti fihim minhum ahada te ñoom yahudi yeeg yéefér yeeg kercaan yeeg xam ñoo ciy nekk di dàggee yow bu leen dem di leen laajit ci mbir waa asxaabul kahfi bu leen ci laaj dara minhum ci ñoom ahada waaye mbir yi loolu mooy mbiru lépp lu jëm ci wàllu sharia tamit noonu la ak xabaar yi xewoon yi nga xamante ne mooy li jiitu woon mooy yooyu loolu moo tax israiliyaat yi am problème lii borom bi di wax nii naan wala tastafti fihim minhum ahada mooy mbir yi bu xasee leer ci alquran moom de toute façon bu leen faale même ñoom lu ñu wax moom moom moom seeni wax kontut rawatina bu dee nag loo xam ne wóorul mooy yooyu nga xam ne moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax naan naan nettali leen ci waa banu israil wala xaraj nekk loo xam ne dafa li nga xam ne moom la lay xame mooy xam ne moom lañ xame yonent yi alayhimu salaatu xam ne jullit bu ne da koy xam bu dee nettali ba moom daa ne nii da nga koy teg nële waaye bu dee nettali la yoo xamante ne nii daganalul dara xaraamalul dara di wax ci loo xam ne luy jëm ay ay ay ay ay mbiru jikkoog yu mel noonu mooy yow doo ko sax naan bon lii nii la deme woon waaye daal man nga ne waa waa banu Israël de ñoom de ñu ngi wax lii muy wax joo xam ne mën naa nekk bu saaj bu rafet boo xam ne ci seen jàngale yu yonent yonent yoo yële la jóge waaye daal mooy li ci ëpp nag ci li ñuy nettali mooy du mooy demewul noonu moo la israiliyaat yi muy nettali nga xam ne moom lañuy jële ci li nga xam ne waa ahlul kitaab loolu bu baree ci tafsir day nekk problème ndax day indi ay wax yoo xamante ne nii da ngay gis ne lii moom de toute façon moom manu la demee nii walillahi alhamdu wal mu ne wala taqulanna kon gis nga borom bi nettali na li nga xamante ne ni mooy yonent mi alayhi salaatu wassalaam laaj bu njëkk bi nga xam ne moom la ko waa Quraysh laaj ci ndigalu ñi nga xam ne ñooy ahbaaru yahuda muy kóore ñi nga xam ne ñooy yahud yi suñu borom nettali nettali ba mu jeex nag door a wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam du waxoon nañ la keroog ci nettali boobu da ne woon mooy da leen ne dem leen ba suba dinaa leen tontu ba suba jotee nag waaye dafa fàtte woon a wax li nga xam ne mooy inshaa allah taala loolu la fàtte woon wax ne bu soobee suñu borom tabaaraka wa taala gaa yi ñëw nag mooy wax yu bi ñëwul borom kaaba gaa yi day waxu naan ho ah seydina Muhammad de jaaxal nañu moom de moo ñu digoon ne de dinañ ñëw bu ñëwee mu nettali ñu mbir yi te mu ngi nii nettali mu ñu dara ginnaaw gi la borom di wàcce lii ñëwul ne ko tàmbalee saar bi ne ko bul def lu tax ngay leen di wax lool déedéet dafa bàyyi ba nettali li nga xam ne mooy bu njëkk min doon laaj ba pare mu ne leen mu ne ko nag wala taqulanna bul waxati li shay'in ci benn mbir inni man mii de fa'ilun alayhi salaatu wassalaam aji def la daalika lii nii wala mbir moomee xadan bu subaa illaa insha allah lu dul la nga wax insha allahu taala mooy dee ci teg li nga xam ne mooy coobareek borom bi tabaaraka wa taala wadhkur rabbaka da deel tudd sa borom tabaaraka wa taala idaa bo boo fàttee wadhkur rabbaka deel tudd sa borom tabaaraka wa taala idaa nasiita boo boo meree mooy nit bu meree ba fàtte borom bi nga xam ne mooy mer da lay yóbbu ci lool fàtte la ko sa borom daal di koy tudd boo ko tuddee loolu day fay li nga xam ne mooy mer ga dee waaye boo ko fàttee comme nii nga xam ne moom mooy la woon ne leen ba suba daal di suba dinaa leen tontu mu ne ko lool bu xewee rek ni ngay def ndax nit moom moom mook fàtte ñoom ñoo ànd ne ngay tudd sa borom te di ko fàttaleku idaa nasiita boo fàttee te loolu moom lañ la waxoon ba ñuy gis ci suuratu Taaha mooy wa aqimi salaata li dikri del taxawal julli ngir dima fàttaleku mooy sa saa boo ko fàttee ba fàttaleku ko jullil moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadis bu siiw boobu la ñu la nettali woon fàtte ko fal yusalliha mata dhakaraha na ko julli laa bés ba nga xamante ne saa bu ko fàttale ko kon nag wadhkur rabbaka idha nasita wa qulta leel wax yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam asa amaana ay yahdiyani rabbi te lu borom bi di def rek la mooy asaa bii te def de yahdi an yahdiyani mu gindi ma daal di may jubal rabbi sama borom li aqraba min hada rashada loo xam ne tamit moo gën a jege li ak mi nga xam ne mooy ak njub mooy fàtte gi moom bu la xamal ne borom bi tabaaraka wa taala moom de nekk na koo xamante ne nii bii moo lay dindi boo delluwee ci ci boppam rek inshaa allahu taala ba ni nga xamante ne nii ak yi nga xam ne moom lañ lay laaj ngir lan dina jéema laaj ay question kal waxal ne asa ay yahdiyani rabbi mooy borom bi ma ko xamal moom de moo may gindi moom sama borom boobale li aqrab min hada rashada kon nag suñu borom tabaraka wa taala mu ne wala bisuuta sax nañu fii kaf yim ca seen xuntuma salaasa miati siniina mu nga xam si miatin siniina faase nañ fa la nga xam ne mooy trois cents ans ñetti téeméeri at lañ fa def ca biir noonu la duggoon rek foog ne dañoo nelaw rek yeewu wasdaadu tisan te nag mooy juróom <coughs> mooy ñetti téeméeri at yooyu mooy trois cents ans ya yokk nañ ca tisan muy juróom ñeenti at muy muy neuf ans mooy trois cent neuf nga ne moo niilum lan deme na ko mel ni ñoom al imaam al-Maawardi rahmatullahi alayhi ash-Shaafi'i wu taalibe la woon ci al imaam ash-Shaafi'i buñ la waxee taalibe nag nekkul moo doon dund doog moom de déedéet moom moom moom moom bien après la ñëw ginnaaw al imaam ash-Shaafi'i comme rek niñ naan diw Maliki la comme suñu jamono ji ñu ne diw de taalibe imaam Maalik la comme waxin bu mel noonu ñu naan diw mee de taalibe Seydil Haaji Maalik la wala taalibe Sëriñ Tuubaa la de radiyallahu anhuma est ce que daa moom fii mu ne ñoom ñoo doon dund comme noonu rek la kon al imaam al Mawardi rahmatullahi alayhi ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne mbir mi lenn la li tax alxuraan ne lii suñu borom ne ñoom def nañ fa ñetti téeméeri at loolu mooy ci weer yi nga xamante ne nii weer atum atum bi nga xam ne mu ngi tegu ci ci weer bi voilà loolu mooy trois cents ans la bu dee nag at mi nga xam ne ñu ngi koy xoole ci li nga xamante ne mooy jant bi comme atum grégoire ak gaa yoo yëlee loolu nag mooy neuf ans da ciy yokk muy trois cent neuf xul waxal ne allah xulillah waxal ne wa taala alamu mooy gi dëgg-dëgg bi maa labisu ci ñaata lañu fa sax de lahu moom la ñeel ghaybu samaawaati kumpak asamaan yi wal ardi ak suuf absir bihi wasma ana kan moo ko mën a dëq gis moom borom di tabaaraka wa taala lay xew wa asmi ana kan moo ko gën a dégg lay ba man laa nettali lépp loo xam ne mas na fee jaar ci loo xam ne la du ci am am na nag beneen nettali boo xam ne bu ne asmi bihim yow yoneen absir bihi mooy ne <clears throat> deel xoole ci sa borom dee ko dégg mooy deel xool nit ñi dee leen wan sa borom wa asmi dee leen déggtal li nga xam ne mooy kaddu gi nga xam ne moom la sa borom tabaaraka wa taala di wàcce ci yow maa lahum ñoom ñii nag di yéeféer yii di laaj yii ñoom amuñu de min duunihi wëllif seen boroom tabaaraka wa taala min waliyin koo xam ne mooy méngoo seeni mbir wala yushriku fi hukmihi ahada te kenn du bokkaale ci ak atteem ak nam-nam ak doxalam ahadan kenn amul kenn koo xam ne moom lay associé ci ay mbiram boroom di tabaaraka wa taala mu ne watlu maa wuhiya ilayka min kitaabi rabbik ne ko watlu jàngal maa li nga xamante ne nii uhiya ilayk moom lañu wàcce ci yow daal di la koy dee yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam min kitaabi rabbik tukkee ci li nga xam ne mooy téere borom deeni alquran waaye tukkee ca lawhul mahfuuz tukkee tamit ca fa nga xamante ne nii fala teyoon alquran la mubaddila li kalimaatihi jàngal li mu wàcce di ko déey tukkee ci alquran ji laa mubaddila li kalimaati kenn du changer du soppi li nga xam ne mooy kaddu gi borom bi wax ne dogal yi nii lay deme yëf yi nii lay deme nii la bëgg mbir yi deme kalimatu laa ilaha illa allah lool kenn du ko soppee walam tajida min dunihi multahada te nag doo fekk koo xamante ne nii mooy wëllif borom bi tabaraka wa taala mooy koo xamante ne nii ku wëllif borom bi multahada koo xam ne moom ngay dem di laqatu ca gannaawam boog